képp koo xamante ne nii sànni nga fexe nga joteel ab xeej sànni ko waa Taayif kooku dina am daraja ci aljanna loolu imaam Ahmad moo ko soloo bi sanadin saxiix waaw te boo demee mu ngi ci Dalaa'ilu Nubuwwa tamit no as-Sunanul Kubra bu imaam al-Bayhaqi na ko noonu imaam at-Tirmidhi soloo na ko eh, ci. fi def baabu ci kitaabul jihaad baabu maa jaa fi fadli ramy fi sabilillah te bi mu ko soloo imaam at-Tirmidhi mu ne haadaa xadiisun xasanun saxiix na ko mu ne lii de xadiis la boo xam ne bu baax la bu wér la imaam an-Nasaa'i daal dina koy soloo moom it ci as-sunan sunan an-Nasaa'i ah, Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahmaan ci kitaabul jihaad baabu sawaabu man rama bi sahmin fi sabilillah kon mu wax lool saxaabaani radiyallahu anhu man ballaga sahmun falahu darajatun fil janna waaw haa léegi nag bi nga xam ne nag ci la waa Taayif yëg loolu yeneen ma le saar saam yëgal leen lool siège bi di yàgg ko siège bi di yàgg ci la am mbooloo d'après imam Muusa ibn Uqba ak Seydina Urwa hein ñu ne bi mu demee noonu rek ci la am ci ñoom daldi génn waaw daldi génn daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax ñoom ñu ne walam yaxruj ilayhi ahadun minhum ghayra abi bakra ibn masruux axi Ziyaad li umme fa a'taqahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kasuratil jiraahu wa qata'u taa'ifatan min a'naab min a'naabihim liyughiizuhum biha ñu ne ci la kenn daal di génn ñoom kenn lañ wax dinañ ñëw nag ci yeneen riwaaya ñu ne bi nga xam ne ci la siège bi yàgg noonu ñu ngi xeex di sànnante ay nablu mais lool mooy. dañuy jékki jamono joo xam ne vraiment dañuy sànnantey flèche après ñu arrêté après lu mel noonu nee na ci la kenn génne walam yaxruj ilayhi ahadun malgré message boobu ku génn libre nga man xaraja ilayna fa huwa xor ku génn ñëw loolu mooy leer na lay benn borom baat yu kawe yi ñooy wax loolu kal abbaasi waa abu wa wa Abu Talha ñoom lay wax lool ñooy chargé wu ngir wax lool ngir ña nekk ca biir doon leen dégg léegi bi mu waxee mu ne kenn rek génn kenn génnul ci ñoom xayra abi bakra ibn masruux ku dul waaye juñ naan abu bakra ibn masruux axi ziyaad li ummi di frère ziyaad ndax ñoo bokk yaay li frère Ziyad ndax ñoo bokk yaay en fait Ziyad bii mooy kan Ziyad bi doomu Abu Sufyan la ibnu Harb sayyidu Quraysh Abu Sufyan dafa amoon doom joo xamante ne mooy dencul yaayam ca jaahiliya mu am doom nag mooy Ziyad yii Ziyad moom la Ziyad moo tax ñu naan ko eh, ibnu ummihi di doomi doomi yaayam la kooku mooy Ziyaad Ziyaad ibn Umme frère Abu Bakra la woon Abu Bakra moom kon moom gisaguñu ko ma suñu ko woon gis Nufay' la tuddoon Nufay' ibn al-Haaris Nufay' ibn al-Haaris am ñu ne déedéet Nufay' ibn Masruux ni mu gën a siiwe woon nag mooy dàkkantalam Abu Bakra as-Saqafi ah, keroog nag bi muy ñëw nii bi muy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam parce que Abu Bakra jaam la woon jaam la woon boo xam ne benn waay buñ naan alxaaris ibn Kalada ibn Amr moom moo ko moomoon moo ko moomoon yaayam Sumayya la tuddoon alxaaris bii moo ne woon kilifaam moo ko libéré woon waaye Sumayya di yaayu Abu Bakra boon Abu Bakra mbokku Ziyaad la ibn Umme ndax kat Ziyaad Ziyaad doomu Abu Sufyaan la waaye ca jaahiliya Abu Sufyaan ba mu koy am dencul yaayam muy Abu Sufyaan Saxr ibn sayyidu Quraysh moo tax doomam koo kële nga xam ne parce que lan moo tax ñu naan euh, euh, di ko di ko di di di naan ziyaat doomu yaayam ah parce que loolu l'islam loolu la mooy li ñenn ñi di def <laughs> kenn ginu leen dëgëru fit kenn laa wax ginu na kenn ginu leen dëgëru fit mooy ñëw naan ndaw si kii mu jur de tat dencoo ko man maay baayam dara leeru la ci moo tax eh, di ngénte koo xam ne jaarul yoon yow dangaa dëgëru fit rek waaw parce que boo nee yaa jur xale bi loolu da ngaa wax lu la neex parce que ni nga def ba mën a jote ci ndaw si la keneen mën a def noonu jote ci ndaw si waaw te malgré tout ça même si on supposait que ndaw si fam ne yow rek a yor caabi ja mooy dama lay jox loo xam ne raisonnement absurde bëgg laa wax ne même bu demee noonu charia reconnaître loolu raisonnement absurde bi mooy lan mooy ndaw soo xam ne waa ji dencu ko waaye fa mu ne kenn manu faa dugg lu dul waa moom moo yor caabi ji te infraction bu fa am dina xam ne fii tey am na ku fëq bunt bi wala déet mu ne fa njaaloog ndaw si ba ndaw si ëmb dem fa ëmb yépp mu daal di koy fii kii moom daal moo fay dem moom kese te moom rek yor caabi ji moo ko yóbbul lu mu lekk ak lu mu naan waaw amul téléphone amul leneen amul dara moom rek ka fay ba ndaw si am doom même malgré tout ça ma tegal la ci leneen ngeen dem defi seeni test ADN laboratoire bi ne leen à ah, quatre pour cent de résultat bi de lim génne mooy yow yaay bàyyam même malgré ça l'islam reconnaître loolu ndax hada fi shar'i kal adam ndax al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan loolu ab règle la li mooy sharia dafa reconnaître loolu mooy même bu demee raisonnement absurde bi ma la jox noonu noonu même boo ñëwee ne bon malgré tout ça waa mooy lan mooy manu la doon ko premièrement xale bi manu la doon waa ji te waa ji bu xale bi faatu woon manu koo doon loolu benn affaire la. deuxième affaire mooy waaju du bàyyam même bu dee ne nee nañu sawaay mbir yi daanaka juumul quatre vingt dix ma ne la ma ne sharia almadumi sharan li nga xam ne sharia dangaa fàddu ci sharia reconnaître ko moo ci réalité bi mu ngi mel ni nekku fi waaw moo tax yenn réalité yi nga xam ne sharia reconnaître ko mais seenu existence nii ci réalité bi mais mu ngi mel ni existé wul xam nga sharia li mu xam ci relation góor ak jigéen mooy sëy waaw ci wàllu sëy mooy mariage loolu la xam moo tax concubinage daanaka existé wul en charia reconnaître wuñ boobu léegi nag loolu mooy lan mooy conséquence bu jógee ci concubinage bi doom ak lu ci nële yooyu yépp loolu chariatiquement loolu charia du ci reconnaître tous kon waa ji du doom xale bi xale bi it du doon mu paa bi waajooju waaw te gisoon nañ loolu ci fatxu Makka bi bi yonent bi alayhi salaatu salaam ba Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas doon xëccoo xale ba doomu Zam'a bi moo Abd ibn Abd ibn Zam'a Abd ibn Zam'a Abd ibn Zam'a ne man hé kii sama doomu baay la parce que wulida ala firaashi abi parce que kii sama pa sama lalu baay la juddoo ndax baay ma moomoon ndaw si alors que ndeke frère Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas bi radiyallahu anhu moom dane man ndaw soosu doom jamu yor maa ko moom maa ko jur boo demee Makka bu yàlla defee ba nga gis ko nanga ko jël waaw Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas keroog fatxu Makka comme niñ ko gisoon ñuy xëccoo ku nekk naan maa moom walidatu Zam'a yonent bi alayhi salaam xool xale bi gis ne vraiment kii moom non kii moom moom moom moom copie conforme bagu Seydina Sa'd am na Abi Waqqas la waaye waaye sauf que ci lalu kee la ci loolu mooy relation bi sariya xamu ko loo ko niroo niroo niroo niroo ba daanaka ku ko gis mais danga naan kii la kii kii moom moom la waaye yonent mi alei satu salam atteel ko Abd ne ko Abd ibn Zam'a yaa koy yor ba pare ne wax tajibi anhu yaa Sawda Sawda yow léegi kii moom bu mooy moom amul même bu dee ne àtte naa ne sa baay sa baay ko jur sa baay ko jur waaye manul di wéet ak yow wala di gis ci yow li nga xam ne mahram mah waaye mahaarim yi moom lañuy ñuy gis ci seen ji mbokk yi loolu manu la nekk waaw parce que. mais mais atteb sharia bi moom ndax foofu la ne woon alwaladu lil firaash wa lil aahiri hajar te xadiis mu ngi ci saxiixa ni te gisoon nañu waaw alwaladu doom daal buy buy kii doom daal buy juddu lil firaash doom moom mooy ci juddoo ci lal mooy ci mariage ci sëy walil aahiri waa ji nga xam ne nag dafa jóge ne leen di réclamer naan maa doom ji te takkul ndaw te takkul ndaw si kooku alxajar ay xeer rekk lay am waaw bu fi ñëwee di réclamer kon yaw mi naan damay ngénte koo xam ne takkuma ko maire yi di ci laaj ndawtal ndax bëgg récupérer seen ndawtal yi ñu jot a leble mais loolu ci boppam moo xaraam ñu naan ah moom kay sagal na ko ay waay sagal na suñu doom ji yow loolu mooy sagal na ko yàlla doomu orgeau nga naan sagal na ko loolu nan la ko mën a sagale mooy yàlla ci kaw mooy yàlla lañuy sagale sa doom sa lañuy sagale sa doom yow pour sagal sa doom fokk ñu mooy yàlla nga naan sagal na ko moom kay jënd na a ah, waxuma la xar am nag la la la la wat ak valise u wallah loolu moom mooy yàlla féetuwu ko kaw kooku mooy kenn dëgëru ginu koo dëgëru fi loolu moo tax loolu moo tax eh, nag ñu naan ko <laughs> Ziyaad Ziyaad mi doomu di doomu baayam di doomu yaayam waaw Ziyaad doomu kan doomu yaayam parce que ah manuñoo taxaw ne diwa ko jur ah Abu Sufyaan ko jur waaw <laughs> léegi kon euh, abu abu abu kan abu bakra abu bakra nag keroog bi muy ñëw bi muy bi taif bi yeneen ci ma lay saaf saam xareb taif mu ñu assiégé taif looloo tax nag dafa yéeg ci ñu ko doon dàkkantale abu bakra moom nag da doon bañ lan da doon bañ ñu naan ko euh, euh, doomu naan naan abu bakra mii doomu doomu kii la ko alxaaris loolu da ko doon bañ waaw nee na man may mawla rasulillah bu ngeen may woo parce que jaam la yonent ma le sa sa moo ko libéré moo leen ne ñëw leen ku fi ñëw rëcc non seulement jaam lool mais mooy jullit ñi bu ñuy xeex yéeféri ku ñu fa jàpp yow yow ci jaam yi mooy jaam nga mais yonent ma le sa sa le fait que mu ne leen ku ñëw ku ñëw ci ñun rëcc moom mu yéeg ci miir ba waaw moo tax ci saxiixu imaamul Buxaari moo tax ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci baabu gazwatu Taa'if fii Shawwaal sanata thamaan mu ne qaalahu Muusaa ibn Uqba comme niñ ko gisa woon foofu euh, euh, Seydina Abu Usmaan an-Nahdi rahmatullahi alayhi imaam al Buxaari dafa indi xadiis boo xam ne ngir leeral di wax ci wàllu ghazwatu Taif abu usman annahdi mu ne sami'tu sa'dan wa huwa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah wa aba bakrata wa kaana tasawwara hisna taifi fi unaasin fa jaa ila nnabii sallallahu alayhi wa sallama voilà mu ne sami'tu man abi Usmaan an-Nahdi moom muxadram la woon fekk woon na jamono yonent bi aleyhi woon na jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye jotu ko woon a gis waaye jotu ko woon a gis moom sayyidina Abu Usmaan an-Nahdi waaw bokk na ci taabi'i yu mag yi nga xam ne dañoo fekk jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais ñoom jotuñu koo gis mu ne dégg naa Saad muy Saad bi ñu doon wax sànq Saad Seydina Saad ibn Abi Waqqaas mu ne wa huwa ta moom Seydina Saad awwal mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk sànni xeej waaw awwalu man rama bi sahmin fil islam mooy ki njëkk sànni xeej ci lislaam loolu gisoon nañ ko waaw gisoon nañu loolu muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne ak kan kan moo kan la déggaat mu ne wa Aba Bakra wa kaana tasawwara xisna Taa'if ak Aba Bakra mu ne moom keroog dafa escalader li nga xam ne mooy forteresse waa Taa'if bi fii unaasin ci biir ay nit jaa a mooy parmi ñeneen jaa a ila nabi mu ñëw ci yonent mi salaam mais xam nga riwaayu imaam Muusaa ibn Uqba bii ñu gis boo ko déggee da ngay foog ne moom kese moo ñëw ak kan ak Seydina Urwa mais du ñoom kese la kan lan moo lay won ne du ñoom kese mooy riwaay mais mooy xadiisu imaamul Buxaari bii ñuy tudd ñu tudd ni mooy xadiisu Seydina imaam al Buxaari bii ñu tudd ndax dane fii unaasin dafa tasawara xisna taaifi fii unaasin moo tax ak ci ay parmi ci ak ay nit xoola moo tax ci xadiis boobu bi mu ko tuddee ba pare mu ne qaala aasim aasim mooy ibnu suleymaan dane moom moo jële xadiis bi ci seydna abu usmaan moo ne moom aasim sami'tu aba usmaana dégg naa aba usmaan mu ne moom sami'tu sa'dan dégg naa sa'd léegi feewu càllale ba jeexalee lool mu ne qaala aasim aasim ne nee mais li mu doon nettali xadiis boobu amul relation ak lii ñun liñ ci soxla rek lañ tudd nii mu ne aasim nee na qultu nee na ma ne bi bi ma abu usmaan nettalee xadiis bi ma ne ko mais laqad shahida indaka rajulan hasbuka bihima ne ko mais ñaar ñi la nettali xadiis bii nga ñu nettali muy nee na kenn ki mooy ki njëkk sànni xeej ci lislaam muy sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an keneen ki mooy kan mooy Abu Bakr mu ne ko ñoom kon yow seede na ci yow ñaar ñoo xamante ne doy na la qaala ajal Abu Uthman ne ko ëskay waaw waaw amma ahaduhuma fa awwalu man rama bi sahm fi sabilillah wa amma al axar fa nazala ila ila nabi sallallahu alayhi wa sallam thalitha thalathatin wa ishrina min at-Taif mu ne kantaa keneen ki kenn ki mooy ki njëkk sànni xeej ci lislaam muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ki ci des mooy moom dafa wàcc ila nabi jëm ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam thalitha thalatha wa ishrina gis nga mooy vingt-troisième personne boo xam ne bu génn min at-Taif ci Taif di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi ñu déggee yonent bi alayhi salaatu salaam wax li mu wax man xaraja ilayna fa huwa hur noonu la ñëwee moom ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ci la ñëwee moo tax bëggu léegi yonent bi alayhi salaatu salaam libéré leen ñoom ñépp ñu nekk ay jullit ñu tuub nekk jullit loolu moo tax mu doon bañ ku naan ko nu fay ibnul Haaris da doon wax non non man mawla rasulillah la waaw man maay ki nga xam ne man la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di defal njekk gu tol ni mu libeere ma def waaw ñoŋal sama deret daal di may libéré mu naan leen nag bu ngeen bañee ba bañ kon bu leen ma woowee bu ngeen bañee bañ may woowee nu fay mawla mawla rasulillah abu bakar mawla rasulillah kon dee leen ma woowee nu fa am nu masruux waaw loolu moo tax amaana li gën a jaadu kon ñu koy woowee woowe Nufay ibn Masruh naan Abu Bakr mawla fay am na Masruh loolu amaana mooy li nga xam ne mooy euh, li gën a euh, euh, yell waaw da doon bañ ne déedéet alxaaris dara la ma jurul waaw da doon wax ana abu bakra mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa in aba nnaasu illa an yansubuuni fa ana nufay' ibn masruh mu ne le moom da doon bañ ne dara la ma alxaadis jurul loolu moom mais mooy liñ doon wax sànq mooy yaay ji am na doom joo xamante ne nii muy ziyaat mu ngi noonu moom yaayam lañ ko askanale parce que ku ko jur xam nañ ne denc ko woon muy am Abu Sufyan menn mooy Abu Sufyan menn mais alxaaris kii nu fay eh, Abu Bakra nee na moom alxaaris mi naan moo ko jur juru ko dee leen ma woowe mawla rasulillah bu ngeen bañee nag sallallahu alayhi ne il faut ngeen askane la ma kon dee leen wax nu fay am na Masruh voilà léegi moo tax <laughs> kon waa Taif kon yonent bi alayhi salaam li mu li mu def mooy metet boobu am na quelques fruits yum indi mais buñ ci yemoon sax doy na ndax bi an yahdiya bi an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min humurin na'am loo moom mi jàngale woon loolu ah yàlla daal di gindi jaarale ci yow benn waay kese kepp benn benn waay képp xayrun moo gën la ka ñel la min xumurun ka gëléem yu xonq yoo yële te buur yàlla gindi kenn képp jaarale ko ci say loxo jaarale ko ci tam njàngale jaarale ko ci sa yeete loolu moo gën fopp hein ñu jëloon ci beneen bi àddina ak li ci biir waaw waaw kon kay waay waay saxaaba bu toll nii Seyna Abu Bakr te nekkuloon moom kese wax nañ la mooy vingt-troisième personne bu génn keroog jóge ci waa Taif daldi escalader seen mur bi daw nu mu gën a gaawee ñëw ci jullit ñi ginnaaw bañ déggee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man xaraja ilayna fa huwa hur voilà moo tax ñoom imaam Muusaa ibn Uqba ak imaam Urwa ñu ne kon bi ñu génnee moom Abu Bakra axi Ziyaadin li ummi di frère Ziyaad li ummi ndax ñoo bokk yaay mu ne fa ataqahu rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy libéré wa kasuratil jiraax Eh. ah kii yi nag daal di bari blessé yi keroog bari na waaw ndax waa Taayif fi ñu ne mooy dañ lay tiim te doo leen tiim yow say flèche boo mooyul dara du ci dal ndax mën nañ koy paare moo tax ñu gaañ nañ ñu bari keroog ci jullit ñi gaañ nañ ñu bari ci jullit ñi waaw moo tax mu ne wa kasuratil jirah wa qata'u ta'ifatan léegi nag beneen beneen méthode bi yonent bi alayhi salaam def ngir man leen a wàcceloo ñu sede ngir mën a dindi seen siège bi ñu sede wàcc bopp même bu dee dañuy wàcc daal di sede rendre mu ne ñu ne wa qata'u ta'ifatan min a'nabihim li yughiduhum biha waaw seen tàndarma yi ndax Taïf c'est comme mooy ñoom dañoo sorek Makka mooy moom Makka bokkuñu Taif gis nga dafa vert wax nañ la sa ba ñuy gis bii passé euh, ba ñuy gis Taif fan la tur bi jóge am nañu ne mooy jannatu boobale jardin bu mag boobu tool bu mag boobu nekkoon fële ca Yaman te suñu boroom di ko nettali ci ci ci ci ci ci nuun wal xalami foo fële la la la la mooy tool boobale la la indi fii waaw mooy inna balawnaahum kama balawna asxaabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnoon ja ajjana joo jëlee muy tool bu baax boobu boobu tanaat moom lañ yëkk ci indi ko foofu am nañu waxoon lool wallahu taala alam en tout cas Taïf dafa naatoon te waxoon nañ la dafa newoon dëkk boo xam ne bu bari ay tàndarmala la ak raisin léegi nag ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu salaam yónnee ñu woote te lool dinañ ko gis léegi dinañ ko wax léegi euh, deuxième méthode li mu def mooy daggulu seen tàndarma yeeg seen seen garab yi foofu seen seen garabu raisin yi ngir li yuriduhum biha ngir ñu merloo leen ci bu ko defee ñu génn wala ñu céder rendre mu ne fa qaalat lahum saqif waa bi ñu nee ci kaw seen jullit ñi di def lool ci seen tool yi ñu ne laa tufsidul amwaal fa innaha lana aw lakum ñu yuuxu ne hé yéen jullit ñi arrêté leen li ngeen di def laa tufsidul amwaal bu leen yàq alal ji tool yi bu leen ko yàq ndax fa innaha lana aw lakum nu mu mujj suwaa ñun ñoo koy moomi wala yéen a koy moomi mooy bu ngeen ko yàqee imagine leen ngeen yàqu ko ngeen gañañu du alal ju ngeen mënoon a am ju yàqu ci seen loxo hein kanta sayyidina Urwa mu ne amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kulla rajulin min almuslimina an yaqta'a xamsa naxalaatin aw xamsa xublaat wa ba'atha munaadiyan yunaadi man xaraja ilayna fa huwa xur waaw kanta sayyidina Urwa dane radiyallahu anhu dane yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog dafa digle góor bu nekk soldat bu nekk ne leen dem leen ngeen dagg cinq ci seen garabu tàndarma yi wala cinq ci seen garabu raisin yi waaw ba pare mu yónni kenn ne ko demal nga wax ca kaw wax ca kaw ne man xaraja ilayna ku wàcc ci ñun fa huwa xur kooku nekk na en sécurité mooy ku ñëw rek fa huwa xur mu ne faqtaxama ilayhi nafarun minhum fihim abu bakra ibn masruux axu ziyaad ibn abi sufyaan li umme fa ataqahum wa dafa'a kulla rajulin minhum ila rajulin min almuslimiin ya'uluhu wa yahmiluhu mu ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam diglee loolu mais garab yi daanaka commencé bañ commencé di def la leen waa Saqiif wax loolu ñu far bàyyi mu ne bi mu waxee lool yónnee ku am ku doom kawe te jotele ne ko waxal ci biir nit ñi ne képp ku génn ñëw ci ñun kooku nekk na libre liibre na ah nee na ci la ñoo xam ne gaaw gi ñal gu mur bi waaw faqtaxama ilayhi nafarun jaay am mbooloo daal gi ñal gu mur bi daal di ñëw ci moom fiihim abu bakra bokk na ci ñoom abu bakra di fay ibn Masruh ibn Masruh waaw muy ibn Masruh axu Ziyaadin di mbokk Ziyaad ibn Abi Sufyaan di doom Abi Sufyaan li ummihi ñoo bokk yaay waaw mooy yaayu Ziyaad yaayu Ziyaad mooy yaayu Abu Bakra waaye Abu Sufyaan takku ko woon fa ataqahum bi ñëwee mu daldi leen libeere moom alayhi salaatu salaam bi ñu jógee ci ci forteres bi ñëw ku nekk ci ñoom mu jox la kenn ci jullit ñi ngir mu lay toppatoo nga nekk ak moom ngir comme que ñu ngi door agsi xamuñu fi ñenn te ay étranger lañu ñu ngi door a ñëw ñu ngi door a tamit mu lay xamal tamit te ñu ngi door a dugg ci diine ñu lay xamal li nga xam ne ñooy sa warteef sa wareef sa wareef ci wàllu diine jéeg yi nga war a xam waaw waaw moo tax imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mu soloo ci xadis boo xam ne bi sanadin da'if waaw ndax dafa jaar ci alxajjaaj ibn arta an alxakam an miqsamin an ibni abbasin radiyallahu taala an aljami anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yu'tiqu man jaa'ahu min al-'abiid qabla mawaalihim idaa aslamu wa qad a'taqa yawma at-taa'if rajulayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom mawlaana ibn abbaas bi sanadin da'iif da doon goreel di libérer ñépp woo xam ne ci jaam yi même bu dee jaam nga woon xam nga euh, euh, euh, Abu Bakra moom jaam la woon foofa tamit ku ñëw ci ñoom sax koo ñëw dalay boo ñëwee avant ñi la moom dañ lay libeere bu ñu tuubee waaw mu ne keroog daal di nay libérer ñaari personne waaye xadiis bi wérul gis nañ ne libérer na lool waaw léegi ñu taxawa ni noonu ci wàllu xare Taayif bi ñu àggale li nga xam ne mooy tarjama Seydina Abu Bakra radiyallahu taala anhu après bu ko defee ci jataay bii di ñëw ñu daldi àggale ci ghazwatu Taayif insha allahu taala Seyna Abu Bakr kon noonu dugg ci lislaam Taif bi nga xam ne ci la ñi ko ñi leen moomoon ñëw naan yonent mi salaam delloo ñu suñu jaam yi ñi nekkoon jaam ci ñun te ñëwoon ci yow bi ñu assiégé mu ne leen dara laa leen dul delloo ñooñu lislaam moo leen libéré duma leen delloo kenn waaw duma leen delloo delloo kenn laa leen dul delloo ndax ñooñu lislaam moo leen moo leen libéré Seydina Abu Bakra hein radiyallahu anhu wa ardaa mawla rasulillah kon noonu la dugg ci l'islam ghazwatu Taif ci huitième année bi boo gisee kon moom li mu nekk ak yonent bi aleyhi salaatu salaam bariwul hein bariwul mooy huitième année bi ci la tuub ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ñaari at lañ ci teg yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di fi bàyyeeku ci début année onzième année bi comme ni nga xam ne noonu lañ koy gise ci giyaatal insha allahu taala buñ ci àggee moom mu nga xam ne mooy taliqullahi wa taliqu rasulih hein buur yàlla yeneen mi alayhi salaatu ñoo ko libeere moom nag Abu Bakra ah bi nga xamante ne ci am na xadiis yu mu dégg ci sayd ci yonent bi aleyhi salaatu salaam yu mu nettali dinañ ci ñëw léegi insha allah ci benn bi boo xam ne euh, wala dinañ ci gis ñaar insha allah insha allah dinañ ci ñëw dinañ gis euh, quelque ci xadiis yoo xam ne moom daal dina koy nettali moom seydina abu bakra nufaya ibn masruux mawla annabi sallallahu alayhi wa moom nag jamonoy seydna omar radiyallahu anhu dafa am xew am na xew-xew bu bu bu siiw boo xam ne moom abu bakra daf ko daf ko concerné woon parce que ah dafa moom ak ñeneen ñaar daa am kenn ku ñu ne dañ koo gis muy njaaloo te xam nga alquran li mu wax këni ñi nga xam ne dañuy ne diw dafa njaaloo di kooku dafa war a indi ay preuve dafa war a indi ay preuve arba'a shahaadaati day indi ñeenti ñoo xam ne ñoo ko gis ñoo ko gis ku nekk ne maa ko gis comme ni ñu gise woon xaddu zina comme ni ñu ko gise woon ci xaddu zina waaye ji nga xam ne dafa njaaloo lan mooy pen bi hein que ne tuumaalum nit il faut nga indi ñoo xam ne yow ak ñetti ñeneen ñoo xam ne dañoo gis comme ni gën na di dugge ci kuur wala ni kuur boog <laughs> di dugge ci gën ngeen gisoo ko noonu bu ngeen ko amul nag dañ leen di dóor ay yar ñu ñëw ci Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko diw dañ koo fekk muy njaaloo ñu bi ñu yëkkati mbir mi ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala waaye Ah. daldi wu ñuy indi ñoom ñett lañu waaw léegi nag Seydina Omar nag ne leen nag kon nag affaire yi mooy fokk ñu dóor leen yar yi yàlla wax waaw ñu dóor leen yar yi yàlla wax waaw xaddu alxaf ñu daldi koy dóor léegi nag Seydina Umar ibnul Xattaab ne leen te xadiis boobu euh, boo demee ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi di nga ko fekk waaw euh, boroom imaam Shaafi'i mu ngi koy tudd ci al umm tamit radiyallaahu ta'aala anhum wa ardaahum boo demee ci sunanul Bayhaqi majma'u tabaraani taariixu tabari rahmatullah alayhim yooyu yëpp ñu ngi ci di nettali nettali bi léegi Seydina Omar radiyallahu anhu ne ne ne Ziyad ne kii bokk euh, euh, euh, Abu Bakra léegi boo bëggee ma nangu sa seede après lii mooy il faut nga indi ay seede nga mooy nga tuub ci affaire bi que moom parce que suñu borom dane bu kenn nangu seen seen kii illa alladina taabu ndax alquran dane ah illa alladina taabu min ba'di zalika waslahu sayyidna Umar radiyallahu anhu ne ko boo bëggee may nangu say seede léegi mooy ni ngay def tuubal mu ko moom du tuub parce que moom moom gis na dëgg quoi ndax alquran xam nga denoon walladina yarmuuna almuhsanaat thumma lam ya'tuu bi arba'ati shuhadaa fajliduuhum thamaaniina jalda wala taqbaluu lahum shahaadatan illa alladina taabu min ba'di dhaalika wa aslahuu fa inna allaha ghafuurun ñi nga xam ne ñooy jam ñu sangewu ci jigéen ñi la doon wax mais mooy même góor boo ko waxee lool c'est boo nee góor gi yow mii gis naa la ngay njaaloo mooy atte bi atteb xas fa xas fa la mooy koo jam la ci njaaloo mu ne ñooñu buñ indiwul quatre seede dóor leen leen samaan yi na jalda quatre-vingts coups te bu leen leen nangul seen seede ba faw mu ne te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy alfaasiquun mu ne ba mu des ñi nga xam ne taabu min ba'di daalika wa aslahu dañoo tuub après wa aslahu waaw léegi nag Seydina Omar radiyallahu ta'ala ne leen ne ko nag léegi kon yéen tuub leen bu ngeen bëggee ma nangu léegi ñeneen ñaar ñi tuub moom mu ne moom du tuub non parce que lan moo tax muy tuub te li wax dëgg la <laughs> <laughs> waaw dana ko tub wa aqbil shahaadatak waaw tuubal man ma nangu sak seede mu mu bañ ah walam yafal yone ah Seydina Omar tamit daldiwul mu bàyyi ko noonu mooy léegi dootul nangu tuubal ndax loolu ndax ak seedeem ndax loolu pour wan la ne xoolal gis nga gis nga lislaama ngoogu ah mooy mooy duñ ne diw moo tax kenn du ko def dara yonent bi aleyhi salaatu salaam ndeysaan gis nga ñi mu yar ba ñu déggee mu ne leen li nga xam ne innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum idha saraqa fihimul sharifu tarako wa ida saraka fihim ad-da'if aqaamu alayhi al-hadd comme niñ ko gisawoon ci saxiixay mu ne yëg leen ne li dëgg-dëgg li nga xam ne moo alakoon li leen jiitu woon ñi leen jiitu woon ci xeet yi mooy ne dañoo injuste woon injustice ku bokk ci ci ci kuñ naan ku am yax bu rëy la wala koo xam ne ci équipe dirigeante bi la wala ab shérif la wala kilifa diine la wala ñu mel ne politicien la wala ñu mel ne wala journaliste bu influent la wala waa ji ah chef traditionnel bu influent la wala lu man di doon kooku bu dee moom la moo def luñ ko war a tege pen bi kenn du ko teg kenn bu sàccee kenn du ko def dara waaye nag bu dee bas peuple bi la ñi nga xam ne ñoo nekk ci baas classe bi ñooñu nag la teg pen bi nag nun gën a gaawe Seydina Omar radiyallahu anhu neewul ah bon kii saxaaba la ah, ah. koo teg mais xam na ne moom waaye da ko sauf que bi lii la mooy léegi tuubal mbir mi moom moo tax affaire yi ay ay ay ay loi la mooy Seydina Omar radiyallahu anhu ci bëtam mooy moom ak dayoom wàññeekuwul fi mooma ah. moom Abu Bakra nekkul ne Abu Bakra dafa wàññeeku ci ay bëtam non xam na ne bon ku dëggu la ko kii la mais quand mooy lii la loi bi wax quoi lii la loi bi wax amul diw ay non non non diw mi ko wax nag kii wàllu yu la ah. dañu naan la mais dafa am charia bi noo xam ne noonu lay doxee mooy ne na indi preuve yi bu indiwul preuve yi bu indiwul preuve yi mais dañ koy teg pen bi xam nga loolu ku taxawoon tey. xam nga tey ku fi ñëwoon ne waa ji ñu ne waa ji de wàllu yu la boo xam ne kii fi yàlla la boo xam ne euh, mooy. bon ku baax la ku sell la mu jekki ne diw mii doomu mooy moom mii gis naa tey sidditam bi nee na ma biig ci guddi da doon jaaloo mais kooku bu dee réewum jullit la dañ naan ko ah siddit bi moo la ko wax quoi dañ ko indi devant le juge waaw dañ ko indi devant le juge Eh, eh, léegi yow kii dang ne yow yaa ne diw mii da doon jaaloo mu ne waaw ñu ne la lan mooy sa preuve mu ne sidit bee ma ko wax <laughs> xam nga ko àgg foofu du def lii mais dama laa bëgg a wax ne rek mooy mbir mi nu waa ji mën a baax baax lu waay sariya yi dafa nekk ku àgg foofu moom <laughs> ëppante naag di def yooyu <laughs> mooy lool ñi ko yàllay mbay sax dañ ko dul wax kenn waaw <laughs> mooy pour dox la exemple rek ne lool bu amoon ñu ne ko ah mu ne waa sidit bi moo ma ko wax dañ naan ko ab ah, sidita la ko léegi am say preuve mu ne loolu mooy preuve amul keneen koo xam ne yow yow gisoo ko kon non sidit bi moo ma ko wax kooku dañ koy jàpp dóor ko katt na yar waaw te dootuñu nangu ak seedeem malgré lu muy kawe kawe fekk deful li alquran wax illa alladhina taabu fekk mu tuub ci loolu moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Abu Bakr nekkul koo xam ne dafa wàññeeku ci ay bëtam non mais comme que lii la sharia wax mooy mënuñoo def nag leneen lu wuteeg li sharia wax waaw xam nga ne moos bu doon ne <laughs> kenn am na léeg ci mbir yi doon na doon na doon na ko nangul mbiram mais bu ko def parce que sharia la moo tënk ñépp loolu la ñu bari xamul booy wax ñu jàpp ne mbir mi. kan comme que daa war a am euh, benn kii non loolu amul de benn euh, moratoire wala yu mel noonu loolu manula am loolu manula am waaw moo tax euh, moom moom dafa bañoon ne non non man moo tax <laughs> des fois gars bu ñu doon wax nee nañ daroon wax naan ah naan ko ay seedeel mu ne ma gars yi fas sa xuuni ah, <laughs> def nañ ma faasiq <laughs> waaw moo tax <laughs> euh, kii <laughs> euh, comme ni mu nekk ci euh, kii nu mu tudd imaam az-Zahabi mu ne fa kaana idaa jaahu man yushidu yaqulu qad fassaquni <laughs> bu kenn ñi naan ko damaa bëggoon nga seedeel ma ci sama mbir mu ne ko man man manuma laa seedeel parce que yi def nañ ma faasiq ndax li alxuraan noonu noonu le fait que ñu appliquer peine boobu noonu ndax matalul mataluñu li nga xam ne mooy kii yi mu ne ah déet man nag fas saquu nii <laughs> waaw <laughs> moom nag Seydina Abu Bakra ku sàmm woon la nag moo tax bi nga xamante ne nii ci la ndax dafa ne woon Basra bi bi problème yi amee entre biir jullit ñi yenn xare yi doon am dana woon bu ci kenn dem waaw do bu amoon kum ci kii kum ciy conseiller danaan la bul dem de moo tax lool la waxoon al ahnaf ni mu ñëwee ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabul imaan mooy buntu bi mu def wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma bu dee dafa am ñaari kuréel ci jullit ñi ñuy jàppante fa aslihu yëwanal leen baynahuma seen diggante waaw bu leen toog di xam ñii di jàppale ñee di kucceel ñii di raay ñii déedéet fa aslihu yëwanal leen baynahuma seen diggante waaw na ko noon imaam muslim it soloo na ko ci alfitan ah, kii dane al ahnaf ibn qays raxmatullaahi alayhi dane xarajtu wa ana uridu hadha rajul nee na damaa génn bëggoon a jàppale Seydina Ali ibn Abi ci xare yi doxoon digganteeg moom ak lenn ñi nga xam ne d'accord ñoo moom ndax loolu gis nga am na benn affaire boo xam ne mais je ne sais pas non jarul ma koy ja je je je ne sais pas je ne sais pas je ne sais nañ bàyyi noonu parce que euh, mooy masoon naa ko wax sax nekk gis nga. histoire après après yonent bi alayhi salaam bi mu fi génnee àddina surtout après Seyna Abou Bakar après surtout après Seyna Omar tamit. gis nga histoire yooyu xam nga loolu bokk na ci li boroom xam-xam yi naan loolu buñ ci nit ñi di di wax bu leen ko buñ koy wax ci masse populaire dëgg la noonu la war a demee mais gis nga léegi dafa am ay kàccoor al nifaaq ay zanadiqa yoo xam ne ci lañuy jaar te daa bari wax yu am ak interprétation yoo xam ne yu tellement fausse ba des fois nit ki boroom xam-xam bi il est il est obligé il est appelé à leeral mbiri mais dafa bari ay wax yu amul moo tax gaa yi ciy waxtaan en général ñoom ñépp jaar côté plaque bi waaw dañuy jël taarixu Tabari wala jàpp sayf sayf ibn Umar di nettali rek di wax yoo xamante ne nii lu bari loo xamante ne nii duñu ko segg waaw léegi mu mu mu gis al Ahnaf ibn mu dajeeg moom moom dafa sàmm woon dafa sàmm woon dafa sàmm woon lool moom Seydina Abu Bakr mi mu gisee al mu daal di koy laaj ne ko ay na turid yaa Ahnaf daa dajeeg moom ne ko waaw Ahnaf foo jëm mu ne ko uridu nasra ibn ammi mu ne ko xarajtu nee na dafa génn ngir dem ci Seydina Ali radiyallahu ngir jàppale ko ma dajeek Abu Bakra mu ne ma foo jëm Ahnaf mu ne ma uridu nasra ibn ammi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko damaa bëgg dimbali doomu bàyyitexu yonent bi alayhi salaam yaani aliyan ay Seydina Ali ibn Taalib radiyallahu la ci jubloon qaala nee na mu ne ma al ahnaf nee na fa qaala lii mu ne ma yaa ahnaf irji' fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha tawajaha almusliman bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar seydna abu bakra ne ko yaa ahnaf dama lay conseiller dellul bu fi dem di jàppale Seydina Ali de ci kaw keneen ci jullit ñi déet dellul yaa Ahnaf irji' dellul ndax kat man mooy waxu ko waxi boppam de man dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ida tawaajaha al muslimaani bi sayfayhima ñaari jullit bu ñu jàmmaarloowee ku nekk yor jaaseem fal qaatilu di xeex fal qaatilu wal maqtuulu fi naar ki ñu faat ak ki faate ñépp safara lañ jëm loolu moom maa la ko wax ahnaf maa ko dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax waaw maa dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne idaa tawaajaha al muslimaani bi sayfayhimaa fal qaatilu wal maqtuulu fi naar mu ne ko ahnaf man dégg naa dégg naa yonent ci daal di saa saa mu ne. dafa dugguwaat. bu ñu jàmmaar loowee. hein bu jàmmaar loowee ñaari jullit ku nekk yor jaasi. hein na lay yëgal ne ak ki nga xam ne mooy ki faat ak ki ñu faat yépp safara lañ jëm. léegi nag qultu nee na man ba ba ko yonent mu ne Abu Bakr ne Ahnaf al Ahnaf ibn Qays ba ko yonent mi alayhi salaatu salaam waxee qultu ma ne ko yaa rasuulallah haaza al qaatil famaa baalul maqtuul nee na nee na ma ne yonent mi alayhi salaatu salaam ah kii de mooy ñun man comprendre naa ki faat ki faat ki nga xam ne moo rey mu dem safara mais ki ñu faat moom ki ñu faat moom lan mooy mbiram lan moo tax mu war faa dem mu ne innahu nee na yonent bi alei ne ko innahu kaana xarisan ala qatli saahibe ndax moom dafa xëroon ngir faat mbokkam dañ koo faat rek waaye moom it bu bu sañoon moom mooy faat kon moo tax ñoom ñaar ñépp kee dañ koo dañ koo dugal safara ndax jëf ji mu jëf rey mbokkam kii mu rey dañ koo dugal safara ndax yéene bu mu amoon ngir faat mbokkam waaw euh, léegi nga ne ma ah ma ne la léegi lii dafa jar leeral tuuti mooy moom noonu mooy dëgg la am na xam-xam te ku am xam-xam ci dara nag muy waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala alxuraan bu leer nga koy jëfe loolu kenn manulaa ngañ maadaama yow xam nga li nga li nga riwaaya mooy li nga yoon xam-xam nga xam nga ko ñoom saxaaba la xam na bu baax li muy li mu riwaaya moom dégg-dégg boobu la ci am te noonu la ko gise mais dañ naan la dëgg la waaye yonent bi aleyhi salaatu wa salaam alquran ci boppam te wax nañ aaya bi sànq hein ci bunt bi ko imaam al Buxaari te tamit gi moo tax imaam al Buxaari yéeme na gis nga la fait mu mu mu def ko baabu bunt wa in taifataani minal mu'miniina jàppal ma loolu mu'miniina qatatalu mooy xadiis bi xadiis Seydina Abu Bakra bi lan lay wane kene ñaari nit ñaari jullit bu ñu jàmmaarlooyee di xeex ki faat ak ki ñu faat safara jëm mais bunt bi lan la ko defee buntu buntu buntu ngi jàpp kitaabul iman wa in bu dee ñaari kuréel minal mu'minina ci way gëm ñi gëm yàlla iqtatalu ñoo xeex ñoo rayante buur yàlla la la est dana wa in taifataani minal mu'minina iqtatalu fahuma fahum kufaar déet dañul gi leen tuddee ne ñun way ngëm yàlla lañ loolu mu nekk benn junj muy wane ne hadis bi am na waaye bu ko déggee ni mu nekke que surtout ci diggante moom li muy nettali li li muy tere waajib bu mu fa dem al ahmad bu mu fa dem mooy ne Seydina xam na loolu benn affaire c'était loolu c'est simple quoi parce lan moo jote woon gaa yi foofu mooy ne lañ faat non Seydina Ousmane lañ faat Ibn Affan xalifa bi lañ faat gaa yi jóge Misra am na luñ ci tuddoon lenn bi ñuy gis tarjama Abdallah ibn Sarh ibn Abi Sarh ibn gisoon nañ bi ñuy def tarjama am na luñ ci tuddoon ne dinañ ko gën a yaatal insha allah bu ñuy gis tarjama Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu loolu mooy ne Seydina Uthman dañ koo faat ci tool parce que gars yi ay Égypte lañ jóge ñi jóge ay Basra ñi jóge fu nekk waaw ñu ñëw di ko tuuma tuuma yoo xam ne yu ñàkk solo la loolu dinañ ko dinañ ko gën yaatal ngir rek ngir faat ko ñu faat ko léegi nag biñ ko faatee am ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne dañoo gis ne bi li li ñuy def mooy biñ falee kan mooy falu ba pare ñu fal Seydina Ali ibn Abi que xalifa mu nekk xalifa ji wuutu ko nekk ki ko succédé léegi nag am ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ ne ko léegi nag nii lay demee mooy comme que léegi mbir mi xew na mooy dañ koo faat ci yo ci tooñ te léegi yow yaa jiite nit ñi mooy ne kon léegi benn affaire la mooy kon il faut nga jàppalu gaa yooyu yépp ñu teg leen àtte bi yàlla teg ci ku rey leen loolu mooy point de vue wu ñenn ñi Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ak xam-xam bi ak tamit xam bu mu xam ne c'est pas le moment dëgg la li ngeen bëgg lool mooy noonu lay demee du sama àtte du àtteeb kenn ci yéen àtteeb yàlla la ku faat nit dañ koy faat sauf que lan moo tax loi yi des fois kenn du ko appliquer hein mooy neewul duñu ko appliquer mais dane c'est pas parce que mais gars yi dañoo ñëw Medina nekk fa mais presque yor seeni seen doole da rey Seydina Ousmane te kenn manu ci dara parce que tamit Seydina Ousmane ci boppam moo ne woon bëggul deret di tuuru foofu nit ñi faatu ngir moom ah non non non man huwa Ousmane man maay kan man maay kan ba nit ñi di faatu ndax man moo tax ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ba ñëwee di ko jàppale Seydina Al Hasan ibn Ali mais da ne dellu leen seen kër seen kër yi Seydina Ali ibn Abi ñëw wax ak gaa yi gaa yi faale wuñu ko waaw gaa yi faale wuñu ko mu yónni ay doomam ngir ñu dem jàppale Seydina Usmaan Seydina Usmaan leen dellu leen man kenn du faatu ndax man bi mu faatoo Seydina Ali ne dëgg la mais sauf que instant bii ñoo xam ne bi ñu fi ñëwee rek mënaluñ leen dara est-ce que mën nañoo dem Égypte mbooloo moom ni ñu baree ay Sham ni ñu bëree mooy pas Sham côté Irak fële ña ña fa jóge ñëw bokk ci faat ko ñooñu ñépp nan lañ mën a demee di leen faat noonu di leen ci te tamit mooy instabilité dafa am mooy mën na gën a yokk affaire yi. Seydina Ali ibn Abi Talib gisoon ne nañ xaar ñële nag ne ko amul xaar non ñun moom du ñu xaar affaire bi mooy dañuy dem jàpp leen nu mu gën a gaaw loolu de moo doon problème bi loolu kese la woon. sa interprétation la mooy naka est-ce que kañ lañuy appliquer moo tax ku yenn kaddaab yi naan Seydina Muawiya radiyallahu anhu reconnaître woon ne Seydina Ali la mais loolu du loolu du dëgg ñoom dañ ko d'accord nañ ne yaay xalifa sauf mooy il faut ñu appliquer loi bi mais c'était ça loolu kese ida ijtahada al fa asaaba fa lahu ajran ida axta fa ki nga xam ne mooy mujtahid bi te ñoom ñépp àgg nañ dara dépassé nañ dara ja ittihaad bu dee dafa def interprétation daj dëgg kooku day am ñaari fay ki nga xam ne dafa juum benn fay lay am benn fay lay am loolu mooy nan la ñuy interpréter bi kañ mooy kañ lañ koy def ñii ne léegi la kii ne déet mën a war nekk léegi parce que situation politique u dëkk bi réewum jullit mi moo ko mayewul day yokk instabilité ci kaw instabilité te affaire bi mooy fitna jóg na ba pare le fait que ñu faat suñu xalifa lool fitna la léegi nag boo fi naree wër ci dëkk yu toll noonu kan moo leen di jëli sax ak fan nga leen di kiiwe ñooñu boo demee man na indi xeex yoo xam ne mooy raw jàngoro ju gën indi problème léegi mu bëgg bàyyi leen ba mbir yi gën a instable ba mbir yi dal ba ñu consolider affaire yi bu ko defee ñooñu ku ci nekk ñu jàpp la ñu ne ko déedéet loolu moo indi problème bi loolu moo tax ku taxaw ngay gis eh, am na yenn naafiq yu yenn yi moom yëfum naafiq kese la walla ñi nga xam ne fii qulubihim marad quoi seen xol yi dafa feebar ñeneen ñi nga gis leen xamuñu dara ñu naan bon lu xew ci seen kër rek ñu ne waaw comme ni mu xewoon ci saxaaba yi loolu mooy waxi caaxaan yooyu mooy la yow ñooñu lu xewoon ak yow lu xew seen kër wala seen kër seen famille religieuse bi moo yem mais xaaju ñoo yem ñépp xam nañ ne suñu famille religieuse yi ak suñu kër yii ak entre xarit yu bàyyanteeg entre mbokk yu dul tuddanteeg am problème du dara te ñoom defuñu woon noonu ah ñoom saxaaba yi radiyallahu nga naan eh, àgg ci xeex mais dañ naan la lan yow ñooñ dañoo ànd dañoo bokk ak yow yow moom àddinaay kese la koo ci gis ci ñun affaire bakkanam kese lay topp affaire nguur kese la affaire maa jiite kese te ak àtteb yàlla moo taxaw ñii ne nii dañ koy appliquer léegi ñii ne dañ xaar ba ci kanam loolu de moo di wax yow kan moo toll yéen da def lool moo tax dañuy caaxaan moo tax dañuy caaxaan waaw te le fait suñu boroom tudde ñooñu ne ñooñu ay dàqul ci ñoom ngëm yàlla day wane ne kon affaire bi du lu ñu jooyal mooy am na si am na kaa yoo xam ne jullit bu dajeeku jullit ñu xeex ñoom ñaar ñépp safara lañ jëm waaw ñoom ñaar ñépp moom nag loolu la doon ragalal al ahnaf ibn qays moo tax mu ne ko bul dem ndax dégg naa yonent mi aleyhi salaam mu daal di wax lii waaye bu dee ne ku nekk daa am fu mu ko teg a tax loolu mooy loolu nag du du ne dëgg ji dafa dañ koo départ dañ koo partagé mooy dinañ xam ne diw après moom moo amoon dëgg waaw mais keneen kii ak neenul complètement ak dëgg ndax loolu tax yonent mi alei satu salaam ne ida axtaa bu juumee fa lahu ajrun waaxid kooku benn fay lay am bu dee nag dafa daj dëgg ñaar lay am bu dee dafa daj dëgg ñaar lay am kon loolu la woon moom nag dama gisoon ni affaire bi daal yonent ma lay saab lii la wax ah nas dama lay dama lay conseiller bu ci dugg benn ci yooyu demal nga togg fi jàppale kenn ndax damay bañ yonent ma lay saab dal la waaye li mu wax dëgg la waaye nag mbir yi appliqué wul ci ñii ndax ku nekk dëgg nga doon taxawal dëgg nga doon taxawal rey rey sa moroom taxuloo woon a jóg waaw léegi kon moom mi di Seydina Abu Bakra waaw ah. <laughs> Seydina Abu Bakra eh, am na benn doomam buy nettali <coughs> mu ne dafa amoon <coughs> muy ah, doomam ju tudd Abdul Aziz ibn Abi Bakra mu ne dafa dencoon benn femme femme ba faatu moom Abu Bakra léegi mbokk ndaw soosale ne ko déedéet ñun ñoo koy jullee ñoo jullee sur la mort te lool Ibn Asakir mu ngi ko tudd ci taarixu taarixu Ibn Asakir nee na mu ne gaa yi ne ko doo ko jullee ñun ñoo koy jullee mu ne leen man maa gina yee ci jullee ko gaa yi ne ko waa baax na gaa yi bàyyi ko ba mu ba mu taxaw ci côté fi mu koy rek ñu bëmbax ko waaw bi mu jullee ñu bàyyi ba xabru bi bi ñu koy denc mu rek ñu bëmbax ko ci biir mu daldi xëm ñu daldi koy yóbbu ci këram ci waa ñoñam gaa yi di jooy nee na Abdul Aziz doom ji nee na lu toll ci vingt ci ay doomam ak doom yu góor ak jigéen di ko jooy man maa ci gënoon a tuuti bokkoon naa ci ñu ci gënoon a tuuti mu ne léegi après nag mu daldi mu daldi ni nekk dafa xamoon mu ne leen bu kenn yuuxu sama kaw bu ma kenn yuuxul ndax man bu kenn yuuxu ndax man mu ne leen ndax amul benn bakkan buy rot buy génn lu dul bu bu ma gën a sopp sama boos mooy man man ma faatu woon loolu man de man ma faatu moom laa gën a sopp que yéen kenn ci yéen faatu kon jaru ngeen may jooy gaa yi tiit waaw ñu ne ko mais lu tax mu ne parce que man damay ragal fekke jamono joo xam ne duma ci man laa astati'u an amura bi ma'ruf wala anha anil munkar an munkar wa ma xayrun yawma id ndax man bëgguma fekke jamono joo xamante ne nii man ma njëkk leen faatu moo ma gënal parce que ñu ne ko lu tax ñu tiit mu ne parce que bëgguma fekke jamono joo xam ne manuma cee digle lu baax manuma cee tere lu bon waaye yow yiw nag amul jamono jooju jamono joo gis këre nit ñi dem nañ ba daanaka xawuñoo man di digle lu baax tey tere yu bon yi nit ñiy def mu ne loolu amul njariñ laa xayra ma id laa xayra yawma foofu laa xayru ma wa maa xayrun amul yiw mukk foofu yawma idin bu keroogee moom nag Seydina Abu Bakra euh, radiyallahu taala anhu euh, dafa mu ngi génn àddina ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu foofu la ci Basra ci Basra am nañu ne baroog ba muy génn àddina dañu ko da bi mu feebaree dañ ko doomam yi dañ ne ko mais ñu ndil la médecin bopp mu ne déedéet kenn duma seet waaw kenn duma consulter bi nga xam ne nag ci la ko deet yi nag dikkal dëgg mu ne leen mu xam ne day génn àddina c'est fini mu ne leen ay ayna tabibukum ana seen médecin bi woo leen seen médecin bi li yaruddaha in kaana saadiqan woo leen ko mu ñëw delloo dee gi may dikkal te mu leer ma bu dee ne moom dëgg la bu dee dëgg dëgg ko mën a delloo dee la am na ñu ne l'an 51 la génn àddina am na ñu ne l'an 52 te ba mu génnee àddina moom abu Zakra ki nga xam ne moo ko jullee mooy Abu Barzat al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu selon Xalifatu ibn Xayyaat radiyallahu kon kon mooy Seydina Abu Bakra Nufay' ibn Masruh mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala an Bakra wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu wallaahu ta'aalaa a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala